yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xamante ni nii ci la gis waa Quraysh di ñëw jigéen ñaa ngay dóor seeni ndënd ca gannaaw ngir moom mu daldi yokk cawarte te mbooloo mi dañoo bari trois mille personnes lañu ngir yokk cawarte ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam li mu def dafa yëkkati benn jaasi dafa yëkkati benn jaasi ah daldi wax moom aleyhi salaatu wasalaam moom lañu imaam ibn isxaaq di nettali xadiis bi nag du imaam ibn isxaaq rekk ko solo waaye imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri an-naysaburi raxmatullah alayhi daal dina koy solo na ko noonu imaam ahmad ibn hanbal solo na ko ci musnad bi imaam alxaakim daal dina koy solo daal di koy wéral riwaayam boobu imaam az-Zahabi ànd ceeg moom ne wér na comme ni nga xam ne noonu la alxaakim wax ah imaam ibn Isxaaq wax nañ la solo na ko moom it imaam ibn Hisham indi na ko ci ah, siira as-siira an an naka noonu ñoom imaam ibn saadin daal dinañ koy solo imaam al-Waaqidi ñoom ñëpp daal dinañ koy solo kon wax nañ la ne imaam muslim ibn al solo na ko kon loolu mooy xadis la bu wér même bu dee ne du parti yépp la solo moom imaam muslim ibn al al-Qushayri yu Naysaabuuri raxmatullaahi alayhi imaam ibn Isxaaq ne Ah. bi nga xamante ne ci la nit ñi daldi daje mun a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa jël benn jaasi dafa jël benn jaasi moom aleyhi salaatu wassalaam daldi ne man yaxudu hadha sayfa bi xaqi dafa jël benn jaasi yi ne ana kan ci yéen mooy jël jaasi jii nii ma téye bi xaqi waaye nag ci àqam ana kan mooy jël jaasi jii waaye ci xaqam Euh, imaam at-Tabarani it daal dina koy solo imaam al-Bazzar solo na ko imaam at-Tabarani mu ko jële ci Ubaada ibn Nu'man imaam al-Bazzar jële ko ci az-Zubayr ibn al-Awwam riwaaye yooyu yépp insha allah dinañ leen gis kon mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa jël benn jaasi ne ana kan mooy jël jaasi ji bi xaqi ci àqam jox ko li jaasi jiy laaj mu ne fa qaama ilayhi rijaalun fa amsakahu anhum am ñoo xamante ne ay góor yu jóg daldi laaj jaasi ji ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñun ñoo koy jël fa amsakahu anhum yonent bi alayhi salaatu wasalaam téye ko wëllif leen mooy joxu leen ko joxu leen jaasi ji ko laaj joxu ko am na ci riwaaya bu ibnu Utba bi dane lamma aradahu talabahu minhu fa arada anhu thumma talabahu Zubayr fa arada anhu mu ne ah, moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne keroog bi nga xamante nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jël jaasi jooju ne ana kan moo koy jël ci xàqam mu ne Seydina Umar ibn al da koo sàkku laaj ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy dummóoyu mooy mu bañ ko koo jox summa ginnaaw gi talabahu az-Zubayr sayyidna Zubayr ibn al-Awwam daal di koy sàkku ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa arada an yonent bi aleyhi salaatu wassalaam it daal di koy wan ginnaaw mooy joxu ko ah ci riwaaya imaam ibn Isxaaq moom dane ay góor tuddul ñan la waaye riwaaya yi tudd nañu seydna Omar ak seydna Zubayr ci riwaaya imaam Isxaaq ibn Rahawey bi mu jëlee mu jaar ci Amr ibn Yaxya al mooy du moom moo jëlee ci moom euh, euh, Euh, euh, euh, nu mu tudd directement ndax Amr ibn Yahya al-Mazini moom du imaam Ishaq ibn Rahawayh moo ko jële ci moom directement waaye ci yoonam boobu dane az-Zubayr ibn al-Awwam dafa laaj yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jaasi ji ñetti yoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñetti yooyu yëpp nangoo ko riwaaya imaam at-Tabarani biñ la waxoon moom mu jële ko ci Qataadata ibn Nu'man radiyallahu anhu boobu dane anna aliyan qaama fa talabahu fa qaala lahu ijlis ci riwaaya imaam at-Tabaraani boobu mu jële ci Seydina Qataada ibn Nu'maan mu ne Seydina Ali cette fois-ci moom it bokk na ci ñu jógoon góor ñi imaam ibn Isxaaq ne dañoo jóg laaj ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam joxu leen ko mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib jógoon na laaj jaasi gi yonent bi alayhi toogal ñooñ ñépp bi ñu ko laajee ku laaj dalay dalay wan ginnaaw wala mu wax la comme ni mu wax Seydina Ali toogal ba pare mu ne man yaxuzuhu bi haqqi ana kan moo koy jël ci àqam mooy ñu jotoon a jóg ñu bari jóg nañ am na ci yeneen riwaaya yoo xam ne dafa am ñoo xam ne dañoo jóg di xool jaasi ji fa axazu yanzuruna as-sayf mooy riwaay imaam ahmad bi rahmatullah alayhi ta mu jaar mu jëla ko ci seydna anas ibn malikir radiyallahu anhu mu ne anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam axada sayfan yawma uhud fa qaala man yaxudu hada sayf fa axadahu qawmun fa jacaluu yanduruuna ilay fa qaal man yaxuduhu bi xaqihi fa axjama alqawm mu ne moom imaam anas ibn malik radiyallahu anhu ci riwaaya imaam ahmad ibn hanbal bi rahmatullahi alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu ne kan mooy jël jaasi ji ci xàqam mu ne ay nit jóg nañ ay nit ñu bari am na ñu jóg ci saxaaba yi radiyallahu anhum mu ne am na ñoom nañoo jóg di xool jaasi ji yonent bi alayhi salaatu daal di répété waat man yaxuduhu bi haqqi kan moo koy jël ci àqam fa ahjamal qawm mooy nit ñi daal di noppi wax nañ la ci yeneen riwaay yi am nañu nangu ne nañ ko jël mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam tudd nañ Seydina Omar Seydina Zubayr al-Awwam ak Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne nag buñ ñëwee ci riwaaya imaam ibn Isxaaq bi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam di ko laaj fa qaama ilayhi rijaalun fa amsakahu anhum ñu bari daal di laaj jaasi gi yonent bi alayhi salaatu salaam daal koy téye ci ñoom joxu leen xatta qaama ilayhi abu dujaana simaak ibn xarasha axu bani saa'ida mu ne nag ba muy jógee ngir jël jaasi gi nga xam ne mooy Abu Dujaana mu doon Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha la tuddoon Abu Dujaana dàqantal am ñu ne avant Xarasha bi am na Aws mooy Simaak ibn Aws ibn Xarasha radiyallahu ta'ala ardaa ñu ne moom mooy ki nga xam ne mooy ki jóg loolu moo doon turam kon muy Simaak ibn Harb ginoon a suu siiwe ci Abu Dujaana xarasha boobu di doomi Lawzaan Lawzaan boobu di doomi Abdu Wuddin ibn zeydin as-sa'idi al ansaari bokkoon ci ko jóg lamsaar moom seydina abu dujaana mooy ki jóg keroog uhud kon ne yonent bi alayhi salaatu jaasi gi nga yëkkati ne kan moo koy jël ci xaqam moom mu jóg moom abu dujaana simaak ibn xarasat ansaari radiyallahu anhu mu ne di mbokk waa banu sa'ida mu ne wamaa xaquhu ya rasulallah moom dafa laaj mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam wamaa xaquhu waa lan mooy àqam jaasi ji xam nga seetlul mooy ñiñ la tuddal ñiñ la tuddal gisuñu foo xam ne dañoo laaj ne lan mooy lan mooy àq bi mais moom dafa ñoom dañu jóg ngir jël ko yeneen ci laale saa saam bañ mais moom bi mu jógee dane wa maa xaquhu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ne ko waa mooy xàqu jaasi ji yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax bala ngaa jël dara xam ko d'abord ndax amaana nga jël ko ba pare àq ji nekk loo xam ne lu diisar kii la waaye saxaaba yi jëwoon ñoom ñépp pare woon na ngir def loolu waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo xam ki xam ne moo war a jël jaasi bi xam na ne wala Ali wala Zubayr radiyallahu ñoo a jël jaasi am na borom nekkul ne mënuñu ko resle man nañu ko xanaa tey waaye nag lu ne dafa am xikma te yonent bi alayhi salaatu moo xam li muy def kon Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha radiyallahu anhu ne ko wa maa xaquhu ya rasuulallah ne ko waa ana lan mooy àqam yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa mu ne ko an tadriba bihi al-aduwwa hatta yanhani mu ne ko xàqam mooy jaasi jii nga boo ko jëlee nga dóor ci noon bi noon bi tey lene mi ba daasi ji courbé mooy mu weng mooy mu da ci xeex tey mooy rek ba dootul ba ba ba ba dootoo ba mu usé mënatoo koo utiliser xaala bi mu déggee loolul mooy àq bi kon mooy nga song dugg ci noon bi tey xare bi jaasi ji moom fekk mu ngi nekk sa loxo nga xare ba jaasi ji boppam dóor ci ba noon bi ba mu weng qaala mu ne ana axuduhu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam bi xaq mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam man maa koy jël ci xaqam man simaak maay jël jaasi ji ci xaqam waaw fa ataahu iya yonent bi aleyhi salaatu dal di koy jox li nga xamante ni mooy jaasi jooju dal di koy jox moom simaak ibn xarasha al yi di abu dujaana a ah, moom abu dujaana nag du Uhud la dugg ci lislaam waaye la door fekke kom xare waaye lu jiitu Uhud fekke woon na ghazwatu badrin Allah fekke na Badr fekke na Uhud yonent bi salaatu wasalaam daal di koy jox jaasi ji imaam ibn isxaaq ne wa kaana abu dujaana rajulan shujaa'an yaxtaalu inda alxarbi ida kaanat mu ne nag abu dujaana imaam ibn isxaaq mu ne dafa nekkoon nag nit koo xam ne rajulan shujaa'an góor la woon goo xam nag ku jàmbaar la woon mooy c'était un guerrier hors pair yaxtaalu inda al harb bu xare amee nii mooy danga koy gis muy ngàndal di di puukarewu ngir intimider son ennemi danga koy gis muy wane force am ak dooleem devant l'ennemi ngir daldi koy faagaagal avant yu commencer psychologiquement atteindre ko psychologiquement moo tax mu ne yaxtaalu inda al mu ne wa kaana lahu isaabatun xamra moom nag dafa amoon li nga xamante ne nii mooy benn morso bu xonq boo xam ne moom la doon sol bu xare ma a am benn morso bu xonq la doon jël daal di koy takk boo xamante ne nii euh, ci la xare doon am wa kaana ida alama bi isaabatihi bi bi bil isaaba mu ne wa kaana lahu isaabatun xamra yu'lamu biha inda al-harb ya'tasibu biha fa ya'lamu an-naas annahu sayuqaatil mu ne nag dafa amoon morso bu xonq boobu noonu bu xare masoon a am bu nar a tàng moom la doon génn daal di koy takk nag bu ko nit ñi gisee aa alima nnaasu annahu sa yuqaatil nit ñi xam ne ah abu dujaana tey nag nar naa def nañ ko xame woon fu mu génnee morso bu xonq bi mooy wane ne tey moom day dem ba jeex ci xare bi moom y'a pas de reculade il faut éliminer l'ennemi le plus vite possible ah mu daal di génne noonu mu ne fa lamma axada sayfa min yadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam axraja isaabatahu tilk fantasaba biha thumma ja'ala yatabaxtaru bayna saffayn mu commencé ah, bi mu jëlee jaasi ji ci loxo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu commencé nag génne morceau boobu daal koy takk commencé nag di di di mooy di ngandal li ñu naan di ngandal di pomper voilà di dox di pomper di bonde uti waa Quraysh ñuy jege si imaam Ibn Isaaq mu ne fa haddathanii nettali na ma Jaafar ibn Abdillah sama sëriñ di Jaafar ibn Abdillah ibn aslam di aslam mooy aslam boobu nga xam ne Seydina Omar moo doon sangam benn sëtam moo nettali di sëriñ imaam ibn Isxaaq nee na moo ko nettali di Jaafar ibn Abdillah an rajulin min al min bani Salima mu jële ci benn góor boo xam ne ci lansaar yi la bokk te bokk ci ñi nga xamante ni nii euh, mooy waa banu salima mooy riwaaya bi a imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi da gis ne mooy am na rupture ci riwaayam bii nii nii léegi lan la wax mu ne mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aba dujaana xiina raa aba dujaana yatabaxtar mu ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam gisee abu dujaana muy pompe di bonde di ngàndal ci diggante jëm ci kuffaaru Quraysh yor jaasi ji mu ko jox morso bu xonq bi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dane innaha la mishyatun yubghiduha Allah illa fi mithli hadha al mawtin mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis ko muy bonde di dem mu ne moom alayhi salaatu wasalaam a doxinam bii muy doxe de muy doxu di bondee ko pompe mu ne façon doxin la woo xam ne buur yàlla ak ko koo bañ wala tamshi fil ardi maraha mooy bul dox ci kaw suuf di rëy rëylu di ponkal di di di jaay ponkal di jéem a man maay kii di bonde di kii di wane yére yoo sol ak sa façon yow yaay diw mu ne déedéet moo tax mu ne wa ibaadu rahmaani alladina yamshuuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaama loolu mooy doxu ñi nga xam ne jullit noon ngay doxe noon ngay mel mooy da ngay mu ne jaamu yàlla yi nga xam ne ñoom dañuy dox yamshuuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum al ñoom mu ne qaalu salaama kon loolu mooy doxin wi nga xam ne moom la jullit di doxe mu gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis abu dujaana simaak ibn xarasha radiyallahu anhu di bonde jëm ci yéeféer yi mu ne façon doxin bii de façon doxin bii de bu yàlla bañ la innaha la mishyatun yubghiduha Allah waaye nag illa fi misli hadha al ba mu des ci bërëb yi bu dee bërëbu xare la nga jàkkaarloog noon bi lépp loo tax loo tax day lu tax muy gis ne yow doo moroomam fexe mu tiit la ragal la loolu nag bu ba mu des fii bu boobaa mooy kon yàlla ku ko sopp la ci bërëb bi ndax bu dul lool nag wapsit fii machik kuy dox doxal dox bu jub te nga bañ a nekk di bonde comme li seydina luqman al hakim radiyallahu anhu daldi joxoon ndénkaan ki nga xam ne mooy doomam jooju kon mu ne ko mu ne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu la wax léegi bu ñëwee ci riwaaye imaam at-Tabarani bi ginnaaw bi mu tuddee loolu lépp ne Seydina Ali ibn Abi Taalib tam jaar ci Qataadatu ibnu Nu'maan radiyallahu anhu wa ardaa mu ñëw sàkk loolu yonent bi alayhi salaatu salaam joxu ko jox ko ki nga xamante ne mooy uh, Abu Dujaana Simaak ibnu Xarasha uh, léegi nan la continuer mu ne ci riwaaye boobu bi mu ko jëlee di def noonu ah lamsaar yi ne axraja abu dujaana isaabatal mawt bopp bi la koy takk nag paa ci loxo bi waa fa asaba biha rasa mu génne ko takk ko ci ci bopp bi mbokkam lamsaar yi gis ko ne axraja abu dujaana isabatal mawt abu dujaana de génne na nag morsob dee bi mooy moom bu ko takkee ci xare xeex ba rey ba faagaagal ñi mu jàkkaarloo wala ñu rey ko rek waaw ah Seydina Zubayr ibn al ne bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam joxe Abu Dujaana nag mooy moom gis nañ ni bokk na ci ñu ko laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam joxu ko jox nañ la ci riwaaya benn riwaaya boo xam ne ñetti yoon sax la ko bu imaam eh, eh, Isxaaq ibn Rahawayh rahmatullahi alayhi nee na bi ma ko yonent bi ma ko ñetti yoon joxuma ko mooy mu daal di gis ci boppam ne comme si xanaa moom daa am lu mu def loo xam ne moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam nangu koo jox. mu ne bi ko yonent bi aleyhi salaatu salaam bañalee ma jox jox ko Abu Dujaana nee na waqultu dama ne sama ma wax sama bopp wax sama xel sama xel ne ne ana ibnu Safiya ammati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa qad qumtu ilayhi wa sa'altuhu iyyaahu qabla fa a'taahu iyyaahu wa tarakani wallahi la anzuranna ma yasna'u bihi fattaba'tuhu nee na bon man az-Zubayr ibn al-Awwam ma ne mais man yonent bi alayhi salaatu wasallam maa ngi ko laaj jaasi ji joxuma ko mu daldi euh, jël jaasi ji daldi koy jox ki nga xamante ni nii mooy Abu Dujaana te man maay doomu Safiya amatu di bàjjanam moom yonent mi alayhi salaatu salaam malgré loolu joxuma ko riwaaye boobu it imaam wax naa imaam at-Tabaraani waaye imaam soloo na ko moom bi mu koy soloo dane wa haddathanii ghayru min ahli al-ilmi anna Zubayr al-Awwaam qaala moom it soloo ko imaam Ibn Hisham mu ne nettali na ma lu kenn ci waa ci boroom xam-xam yi këne az-Zubayr ibn al-Awwaam keroog bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam joxee jaasi ji Abu Dujaana dane dettali li ñu wax sànk man joxuma ko jox ko Abu Dujaana te man ana nu Safiya ammatihi wa min Quraysh man maay doomu bàjjanam di Safiya Safiya bint Abdul Muttalib man man maay doomu bàjjanam te ci Quraysh laa bokk te jóg naa laaj jaasi ji avant Abu Dujaana mu jox ko ko bàyyi ma mu ne wallaahi maa ngi waat ci yàlla man az-Zubayr ibn al-Awwam la anzuranna maa yasna dinaa xool Abu Dujaana jaasi jim jël lum ciy def nee na fattaba'tuhu nee na ma topp ko nee na fa axraja isaabatan lahu xamra daal di génne benn morso bu xonq dal di koy fa asaba biha ra'sa daal di ciy takk bopp bi fa qaalatil ansaar ansaar ne axraja abu dujaana isaabatal mawt mu ne bi wax sax mu ne nee ba ma topp ko fa xaraja wa huwa yaqul nee na abu dujaana uti kuffaaru quraysh nii naan ana alladhi ahadani xaliili wa nahnu bis-safhi ladaa naxiili an laa aquuma dahra fil kayyuuli adrib bi sayfillaahi warrasuuli nee na Abu Dujaana mu ngi naan ana alladii aahadanii xaliili mu ngi yor di bonde di pompe di tëb di wan waa kuffaaru Quraysh jëm ci ñoom naan man la sama xarit bi di alayhi salaatu wassalaam daal di jël pacte ak man wa nahnu bi safhi la den na xiili ñu ngi woon ci peggu montagne Uhud bi mooy fiñ ne foofu noonu garabaat tàndarma gi nekk foofu ci pied montagne bi au pied de la montagne bu Uhud fi may doon joxe jaasi ji foofu laa jëlee moom pacte bu leer moom alayhi salaatu wassalaam an laa aquma dahra fil kayyuuli tey xeex bii jagjaasi yi ma jël duma nekk ci gannaaw mukk wala ma nekk fu kawe taxaw fa di su di xool gaa yi di leen seetaan ñoom ñuy xeex alkayul mooy ci ginnaaw day tekki benn kawe kawe ci kaw suuf boo xam ne da comme genre montagne nga nekk fa yow bàyyi gaa yi ci biir xeex bi yow nga taxaw di leen xool mu ne man damaa jëloon pacte ak yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko du ma tey o plus grand jamais àddina du wëlbatiku tay Uhud ba may nekk ci ginnaaw an laa aquuma dahra ma bañ a taxaw fil kayyuuli nekk ci gannaaw sàppee xeex non man ci kanam laa jëm adrib bi sayfillaahi war rasuuli may dóor ci xa jaasi ji yàlla be jaasi yonent bi alayhi salaam bi mu ma jox muy bii nga xam ne waxoon na ma bi ma ko laajee lan mooy xàqam mu ne an tadriba biha al aduwa hatta yanhani nga dóor ci noon bi ba jaasi weng daal di courber ah, kon muy wax loolu kii ne imaam euh, euh, euh, az-Zubayr ibn al-Awwam mu ne ma topp ko dégg ko muy wax lool nee na fa ja'ala laa yamur bi shay'in illaa afraahu wa fataka wa falaqa bihi haama haamal mushrikiin nee na bi ma ko toppee mu ngi wax lool moom Abu Dujaana daldi dugg ci kuffaaru dajeek ñoom amul kenn ci ñoom ku mu dajeel du dajeek kenn lu dul cor na la ku mu dajeel cor na sa baat cor na la walla sa yaram moom jaasi bi moo ku mu dajeel keroog cor na la lu dul rey na la ci illa afra lu dul nga dee ci booy dajeeg moom mooy rey na la wa falaqa bi yi ñaamal mushrikiin daldi ci dog bopp yéefee keroog dafa dugg ci ñoom commencé ñu bari la commencé rey mu ne wa kaana ida kalla shahadahu bil xijaara summa yadribu bihi al adu ka annahu munjal mu ne jaasi ji nag xare bi gis nga bi xare bi tàmbale yoon dugg noonu mu ne saabu jaasi bu dóoree rey ci ñu bari ba jaasi ji commencé mel lu ñawatul ma gis ko muy daas jaasi ji ci biir xeex bi ak benn xeer bu ci paree mu ñaw mu duggaat ci gaa yi songaat gaa yi nee na wa kaana mi fi lmushrikiina rajulun laa yada'u lanaa jarihan illaa zaffafa alayhi fa ja'ala kulla waahidin minhumaa yadnu min saahibihi mu ne nag bi xare bi commencé noonu am na tamit ci biir maa ngi gis man az-Zubayr boobu moom moom xare bi dafa tàmbali moom mu ngi mu ngi préoccupé wu Abu Dujaana lan lay def gis na mu ngi rey gaa yi bu garaaw ak jaasi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu jël waaye bi xaqi ci xaqam mu ne mu amoon nag benn waaye ci mushrikuuna yi yu yéeféeru Màkka yi yoo xam ne doonul woon bàyyi amul kenn ku muy bàyyi ci suñu blessure yi ñi blessé leen ñu suñu blessé yi lu dul ne dina la bu gisee benn jullit bu blessé tëdd noonu blessé bu la fa rombee dalay jékkali nee na fa ja'ala kullu wahidin minhuma yadnu min saahibi Abu Dujaana ak waa ji repéré wante nañ gis na ne waa ji ñi jot a blessé ci jullit ñi kum ci romb jekkali la Seydina Abu Dujaana tamit gis ko mais di continuer di xeex waa jii di continuer di def li muy def ñuy jegew si wante nag fa ja'ala kullu wahidin minhuma yadunu min saahibi ku ne di jege ñuy jege wante ku nekk ci ñoom di jege kineen ki ci def neera man az-Zubayr ibn al-Awwam fa da'awtu Allah ta'ala an yajma'a baynahuma ma daldi ñaan yàlla ne yàlla yàlla daldi dajale abu dujaana ak waa ji way waa jii di yekkali suñu blessé yal na yàlla def ñu daje ñoom ñaar ñu daje ci biir xeex nee na faltaqayaa faxtalafa darbatayn nee na dañoo daje ku nekk dóor ñu dóorandoo mu ne fa darabal mushriku aba dujaana fattaqaahu bi daraqatihi fa addat bi sayfihi wa darabahu abu dujaana fa qatala nee na euh, bi ñu dajee ki njëkk a dóor nag nee na bi la mi ñu dóorantee mushrik mooy yéeféer bi moo njëkk a dóor mu daldi koy moytu ak li nga xam ne mooy mbubbu koŋ bi soloon nee na bi mu ko jekkoo bi waa ji dóoree def loolu rek mu dóor waa ci saase la ko am yéeféer bi dee ci saase faqata la ah riwaaye imaam ibnu Uqba bi di seydinaa Muusa ibnu Uqba mu ne qaala Ka'b ibnu Maalik mu ne Kaab ibn Maalik dane ah imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi bala ñu àggale lii mu wax nii moom dane keroog xare bi ni mu njëkk tàmbalee bi ñuy jegewante dafa am li nga xam ne moom la ñuy wax mubaaraza mooy ah, dafa dafa am kooraakoor moom nee na keroog dafa am kooraakoor mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy ki nga xam ne moo njëkk kooraakoor ak kenn ci yéeféer yi daal di koy rey après ci la xare bi tàmbalee loolu la imaam Muusa ibn Uqba wax mu ne moom Muusaa ibn Uqba ba ba ba léegi bu ñëwee ci xew-xewu imaam Seydina Abu Dujaana bi Simaak ibn Xarasha al ansaari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne fa za'amu anna Ka'b ibn Maalik qaal mu ne nee nañu de Ka'b ibn Maalik al ansaari radiyallahu anhu nee na kuntu fi man juriha min al muslimin mu ne fa lamma ra'aytu mithla al mushrikiina bi qatl al muslimiin qumtu fa tajaawaztu fa idaa rajulun min al mushrikiina jam'ul la'ma yajuuzu al muslimiin yahuuzu al muslimiin wa huwa yaquul wa huwa yaquul istawsiqu kama stawsaqat jazural ghanam nee na man nee nag nee nañu de imaam Muusa ba Uqba rahmatullah yi mu ne Ka'b ibn Malik nee na keroog bi xare bi commencé damaa bokkoon ci ñi nga xam ne dañ ñoo dañ maa gaañ comme ni ñu gaañi ay jullit ba ma bokkoon ci ñi nga xam ne dañu amoon blessure ci xeex bi nee na bi ma gisee ñi blessé ak ñi jot ci ñun muy jullit ñi radiyallahu anhu ma daldi di jóg moom dafa blessé daldi dox dem daal di dem bi muy dem nee ma gis benn waay boo xam ne ci mushrikuuna yi koo xam ne dafa fees dell ak li nga xamante ne nii mooy arme mooy dafa armé wu li naan jusqu'aux dents yaxuusul muslimiina ah di dajale jullit ñi di leen kum ci mën a jekkali rek jekkali la ba pare naan ñi ñi jot a ñoom mooy dajalewu leen def ay raa comme yéen ñi blessé ñépp mooy di di gëree gëreelu di wax loolu ngir tiital ñeneen ñi ak ñi jot a blessé naan comme aljazarul ghanam comme ni nga xamante ne ni noonu la gëléem yi di di di di di di ak euh, bàyyi ma nomu eh, tudd jur gi ni ñuy rangaloowee ngir ñu daal di leen rendi yéen def leen noonu man ma ñëw rendi leen qaala wa ida rajulun min almuslimina qaaimun yantadiruhu wa alayhi lamatu lamatu mu ne waaye bi muy def lool am na benn jullit bu taxaw di ko xaar mu ne fa madaytu xatta kuntu min wara'i ma daal di dox ba ñëw ba ci ginnaaw waa ji koy xaar comme comme dafa blessé manul lu bari mu nee ma ñëw ba ci ginnaaw kooku summa qumtu aqdurul muslima wal kaafir bi basari nee na après nag ba ñëwee ci ginnaaw ko léegi ma jóg moo gis na ni jullit la mais dafa mooy lii day wane ne lii tamit day wane ne dañoo maska woon mu dajjajun bi silah dañoo armé woon jusqu'aux dents ba pare daldi maska wu nee na ma ñëw ci ginnaaw di ko xool moo yéeféer bi di avancer te naan jullit ñi jot a ma ñëw rendi leen comme ni ñuy rendee jur gi nee na mat mat nekk ci ginnaaw jullit bi di leen xool mu ne fa idal kaafiru afdaluhuma odda wa haya waaye nag ma gis ne yéeféer bi yéefaru Quraysh bi moom moo gën a baax ay ay ay ay koŋ ak armi ak jaas yi mu yor ak fett yi yor jaas moo ko gën a baax le fopp way waa ji ju suñu suñu mbokk mi te tamit non seulement boo leen gisee ñuy dox rek danga naan kii moo gën a nekk en forme ki ci des nee na falam azal antadiruhuma hatta iltaqaya nee na ma taxaw dañu ma di leen xool di leen xaar bañ jeg bañun bañ ni ñu dajale bañu dajoon daje mu ne fa daraba al muslimu al kaafir ala xabli aatiqihi darbatan fi sayf fa balaqat warika wa tafaraqa firqatayn summa kashafa al muslimu an wajhi wa qaala kayfa taraa yaa Ka'b ana Abu Dujaana waaw nee na bi ñu dajee rek jullit bi da koo dóor benn jaasi la ko dóor boo xam ne mooy ne kii la dagg mooy gis nga bàyyiwul da koo cor cor boo xam ne ven yi la la la la wàcc wa tafarraqa firqatay gis nga dóor bi ko dóor waa ji dafa mujj sepp dóor nekk ñaar dóor vite moolu mooy jaasa ji ñawoon nee ginnaaw gi bi mu defee loolu waa ji dee mu gis ma xawoon na ne maa ngi ci sax seen ginnaaw di ko xool mu daal di génn dindi nag li nga xam ne moom la defoon ci xar kanam gi ma kashafal muslimu an waji daal di dindi li mu defoon mooy masque bu doon tey na masque yu defoon ci xar kanam gi ne ko kayfa taraa yaa ne ko Kaab noo gis loo gis maag waa ji ana Abu Dujaana man maay Abu Dujaana xamoo woon kan man maay abu dujaana maa maa maa toroxal bi nga gis mu doon def lool bu ñu ñëwaatee ci euh, riwaaya seydina zubayr ibn al awaam radiallahu anhu wa arda mu ne ginnaaw kon moom fan lañ ñemoon ci moom mu ne bi ma gisee du Dujaana mu ngi dóor gaay bi mu duggee amul kenn ku muy dajal lu dul faagaagal na la ci saas nee na ba mu gis waa jooju doon jekkali blessure yi nee na ma ñaan yàlla ñu daje mu ñoom ñaan ñu daje bi ñu dajee ñu ku nekk dóor yéeféer bi dóor mu moytu ko mbubb ko ngam mu dal ci mooy rës rek mu dóor ko ko waa ji daal di xalangu ci saasi moom imaam az-Zubayr ibn al-Awwam nee na thumma ra'aytuhu hamala ala mafriqi ra'si Hind bint Utba thumma adala as anha nee na ginnaaw gi ma gis ko mu ñëw ba tiim benn kii euh, euh, euh, jël jaasi bi ba jekku ki nga xamante ne nii mooy euh, loosu loosu loosu Hind bint Utba xam nga Hind woon moo ne woon ci ginnaaw doon doon doon doon doon bokkoon ci jigéen ñi doon tëgg ka soññu seen góor yi waa Quraysh nee na dafa rey ñu bari ba agsi nag ci Hind bint Utba te Hind ñoom nag dañoo soloon ay loo xamante ne nii ay duñ leen xàmmee moo tax mu ne dafa ñëw ba ci moom ba teg jaaseem yëkkati jaaseem noor koo dóor ci dox ko hind nee na ma jekki rek gis ko mu bàyyi quoi bi mu xàccee dem bay dóor après man damaa sori di ko xool rek ma gis mu bàyyi daal di euh, tourner dem continuer nee na fa qultu lahu kullu sa'yihi ra'aytuhu fa a'jabani ghayru annaka lam taqtulil mar'a nee na ma ne ko mais yow ma ne Abu Dujaana man az-Zubayr ibn al-Awwaam kullu sa'yika ra'aytuhu fa a'jabani ghayru annaki lam taqtuli al-mar'a mu ne ko yow de li fi def tey yépp lu ma yéem lu man maa ngi lay surveiller boobu ba léegi bi nga jëlee jaas ji yonent bi alayhi salaatu ba léegi maa ngi lay surveiller lépp nag moo ma yéem ba mu des la moo tax rayoo kii qaala innaha naadat yaa la saxr nee na ah jekki rek dégg ko muy woote naan yaa saxr mooy di woo jëkkër ji sax saxr bi Harb nee na ma daal di koy bàyyi am na ci beneen riwaaye nee na ah, Abu Dujaana dane man damaa gis benn jigéen damaa gis benn jigéen boo xam ne mooy riwaay imaam ibn Isaaq bi Abu Dujaana ci boppam nettali na mbir mi dane ra'aytu insaanan yuhmisu naasa hamshan yuhmisu naasa hamshan shadiida fa samattu lahu nee na man keroog Uhud damaa gis benn jigéen boo xam ne dama koo gis mais muy muy soññ kuffaaru Quraysh yi façon soññ goo xam ne mais gu jéggi day mais di leen xërtal ci ñu songu ñu gin ñoo rey di leen ba pare nag am ci fulla goo xam ne mer nga gis ko impliqué wu ci mbir mi nee na man ma ma gis ko man Abu Lubaaba ma naan Abu Lubaaba Abu Dujaana nee na fa samattu lahu ma daal di koy wuti daal di koy uti diiri ko nee na bi ma ñëwee xamaltu alayhi sayf walwal bi ma ñëwee nag ba tiim ko daal di jël euh, li nga xamante ne mooy sama jaasi xaj ci dem ba cor jaasi ji walwala mu ne mu mu mu mooy wallooy tay ma dee nee bi ma déggee baatam fa idam raa ma xam ne kon jigéen la mooy lii tamit dalay wan ne ñoom dañoo soloon tamit même jigéen ñi dañoo soloon arme arme de guerre moo tax même journaliste yi da gis ne fii bu guerre journaliste de guerre day solaale ay ay ay casquette yëpp mooy ne hindi it noonu la woon mooy jigéen ñi ñoom comme góor ñoom ñépp maska woon nee bi ma ko gisee muy muy muy soññu nit ñi hamshan shadidan gu tar ma ut si ko yëkkati jaasi dem ba koy róor ma dégg ko muy walwala way lii way toskare naa fan laa jëm wala mooy façon yuuxu yooyu rek tay ma dee nee fa idam raa ma xam ne kon jigéen la mu ne fa akramtu sayfa rasulillah an adriba bihim raa allah allah mu ne bi ma déggee mu wax lool ma xam ne kii jigéen la ma daldi teral jaasi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nan laa ko terale ban cee rey jigéen allahu akbar kii mooy ki jël jaasi ji bi xaq nee na man xoolal Hind ak lim def yow xam nga Hind impliqué bi mu impliqué implication bi mu impliqué kii ñu bari bu ñu ko jekkoon dañ koy rey mais Abu Dujaan nee na moom bi mu yuuxoo ma xam ne jigéen la mu yor baatu jigéen ma daal koy bàyyi ndax fa akramtu sayfa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam adraba bi imra ma teral ne ah jaasi yonent bi alayhi laa yor dama koy terale nag jaasee bañ a rey jigéen allahu akbar kon loolu mooy riwaaye imaam ibn isxaaq bi kii ne Seydina Zubayr nag ni nag bi ma gisee loolu mu bàyyi Hind ma laaj mu wax loolu ma ne allahu wa rasuluhu a'lam ma ne ah buur yàlla ak yonentam ñooy dëgg-dëgg ñag ñi xam dëgg-dëgg ndax ba may laaj jaasi gi yeneen ci baaxi saab-saab bañ ma koo jox xawoon naa gis dara sama bopp waaye nag wax dëgg yàlla fii mu jox jaasi ji di Abu Dujaana mii ah, kii mérité na nag yor jaasi bi moom nag Abu Dujaana keroog xare na xare bu metti Uhud ah, défendre yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ak yaramam am blessure yu bari moom Seydina Abu Dujaana dund na waaye loolu yépp reyu yooyu yépp taxul mu dee radiyallahu anhu ba ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam dund na ba fekke yamaama te moom nee nañu am na ñu fekke ñi nga xam ne ñoo fe ñoo ñoo ñoo participer ci rey ci jamonoy as-siddiqul akbar abu bakr as-siddiq ñi nga xam ne ñoom ñoo rey euh, Musaylima al-Kazzab kon moom noonu la génn àddina ci jamonoy Seydina Abu Bakr keroog Yamaama ci xare boobu fa lañ ko faate mu nekk shahid moom Seydina Abu Dujaana Simaak na Xarasha al yi radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bih wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa